a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam kon insha allahu taala ñu dikkaat fi nga xam ne moom lañ yemoon ba léegi ci muqaddima muy mumbastal di introduction wu Riyaadu Saalihiin ba al imaam an-Nawawiyu Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu taala ad-Dimashqiyu parce que Damas la dëkkoon Shafi'i parce que ci giiru imaamu Shafi'i ci la newoon <coughs> euh, bokk ci mujj nekk presque mooy imaam bu nga gën a mag moom ak al imaam ar-Rafi'i rahmatullahi alayhima kon nag mu ne kon ñu ngi woon ñëwoon nañu bay waaj a jeexal fi nga xam ne kon ci la ne bi mu gisee yi hadith yi yonent bi saa saa wax it laaye bi mu wax ne dee leen dimbalante ci yiw borom bi yonent waaye saa saa ne du dañ di nekk ci dimbalul jaam bi fekk mu ngi dimbali mbokkam jaamam mbokku jaamam te képp ku tegtale ci yiw da am lu mel ni payu ka ko jëf te képp ku woote jëme ci baax ci baax man daa ila huda ah da bii passé dama sute benn xadiis <laughs> waaw waaw am naa li nga naan sa yeen bi dina ne mu way ah sawaay koor gi jegeegul sax mu commencé sutee hadis quoi saay <laughs> euh, non yaa vay poul jaar nag di di ci jaar yi ngir ngir am dara loo fii bërëxal fii waaw fàtte moom ñëpp lay dal <laughs> xuliqal insaanu <laughs> bi parce que moom bokk na ci li waroo xam-xam yo li kasrati nit ñeen ndax bari li muy fàtte waaw dafa am hadis bu ma sute ah, ma ne waaw xoola dane wa sahha an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi wa annahu qaala sallallahu alayhi wa sallam man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi wa annahu qaala sallallahu alayhi wa sallam man da'a ila khayr bila tusuti voilà man daa ila huda bii nii laa suti allah hadis bii nii waxuma ko woon nga ne ma awey ah nga ne la waaw yow xanaa bàyyi woo xel man daa ila huda kaana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an après loolu nag ci la nax wa annahu qaala li ali radiyallahu anhu fa wallahi la an yahdiya allahu bika rajulan wahida kon lii lañ suti kon nañ ci ñëw voilà kon door a continuer fi ñu ci woon alhamdulillah léegi kon mu ne ginnaaw kon hadith yi nga xam ne moo tax mu bind mu mu daja mu def riyaadu saalihiin dajale ci hadith yi te dina wax est ce que hadith yi kese la fi bi loolu dina ko leeral léegi mu ne kon te yonent bi salaam ba léegi nee man daa ilaa hudan képp ku woote jëmale ci njub muy njubug l'islam gi kaana lahu minal ajri ak jëf ju baax kooku de dina am minal ajri ci pay mislu lu mel ni ujuuri payu man tabi'ahu képp ku ko topp ci loolu le mu woote laa yam kusu bu gaa yi ñëwee di jëf nag ñuy jëf te moom moo tax ñu ñëw di jëf laa yam kusu du wàcc zalika du wàññi zalika loolee min ujuurihim ca payu ñuy jëf shay'an dara alhamdulillah boo kon ko mooy cosaanal jëf ji tax ñee di jëf lu baax boroom bi da koy defal ñoom fu ñu jëfee lu baax même moom bu dee mu ngi tëdd di nelaw borom bi da koy jëfal yiiw jur jële di jëf ndax moom moo ko waaw waaw ab dàllu alal du gisoon mislu ajri fa'ili <laughs> nañ ko bii wees te mu wàññi jëfu ñay jëf nga ne ah déet léegi buy am lu mel ni jëfu ñi mu woo moom ñoom du ñu wàññi mu ne déedéet laa yam ko suñu wàññi daalika loolee borom bi di ko defal moom ba tax ñuy dugg ci yiw gi di jëf yiw min ujurihim ca pay ñoom ñoom ñoom ñuy jëf say an dara waaw boobu kan moo ko solo ñu ne la hadis boobu kan rawahu imaamu ahmadu imaamu ahmad moom moo ko solo rahmatullahi alayhi naka noon taalibeem bi al imaam abu daawud ak beneen taalibeem bi al imaam ah at-tirmidhi ah non imaam ahmad jotewu ko moom taalibi taalibeem la voilà al imaam muslim ak al imaam at-Tirmidhi na ko noon al imaam ad-Daarimi sëriñu imaam beneen sëriñu imaam Maalik imaam muslim ma naan imaam Maalik waaw imaam ad-Daarimi moom it soloo na ko al imaam muy hadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man da'a man da'a ilaa hudan kaana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu laa yanqusu dhaalika min ujurihim shay'an wa man da'aa ilaa dalaala kaana alayhi min al-ithmi mithlu aathaami man tabi'ahu laa yanqusu dhaalika min aathaamihim shay'an <coughs> eh, mu ne <laughs> laa ilaaha illa Allah moo tax caaxaan baaxul wallaahi alladhii laa ilaaha illaa huwa yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidunaa Abu Hurayra radiyallaahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam de man daa ila huda képp ku woote jëme ci njub kaana lahu min al ajri day am ci pay mislu lu mel ni ujuuri man tabi'a payut ña ko topp laa yan ko suru wàññi daalika loolee ma koy defal ci yiiw moom moom ma leen woo min ujuurihim ca payu ñamu woo bay cay jëf lu yiiw say andara waaye wa man daa képp koo xam ne dafa woote ilaa dalaala kaay leen ñu mbalax <laughs> kaay leen ñu mooy yàlla yaa ko fi woote ba ñu mu mu ñu ñu boole ko ci programme yi léegi <laughs> gars yi jàpp ne exploit la il a révolutionné le marax ya subhanallah il a révolutionné ak caaxaan mooy yàlla foo xam ne góor ñee jigéen ñi dañuy nekk di fa mooy yàlla yow nga créer condition yi tax muy am tudd ko bés créer ko nit ñépp di ko def à travers le monde la ilaha illa wala yaa fi génne lu ñaaw lii ba ñépp tuddale ko waaw subhaanallah mu ne ku woote ci cànkute ak réer kaana alay dina nekk buubu ci kawam lay ne ab suuf lay doon minal ismi ci bàkkaar mislu lu mel ni ah man tabi mboolem bàkkaaru képp ku jëf la moom la mu woote woon te samp ko fi ci lu bon ba nit ñu topp ko ci laa yan kusu du wàññi daalika loolee muy am ci bàkkaar min asaamihim te ña ko roy bay def lu yées lim fi def te jëmbat ko fi saxal ko fi shay am dara la ilaha illa allah al benn côté bu njëkk bi la jël parce que looloo ko ci soxal parce que day wax loo xam ne yiiw la mooy lii mu def dajale fi waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ngir nit ñi mën a jëkkoo wooloo lële ba bokk ci ñooñu nga xam ne ñooy al amsalu fal amsal ñi gën a jege yonent bi saa saa yenente yi gën leen a niru waaw mooy ci nga xam ne ci tool yoo yële toolu ma'arifullah waaw waaw jannatul nga xam ne wuute naag jannatu zaxarif waaw aljanaay xam nand ca yi nga xam ne mooy ajjanaay pomme yeeg banaana yeeg fruit yeeg yooyu kese baax na waaye bëlee ko ëpp léegi moom nag côté bee rek la jël mooy man daa ilaa hudan ku woote jëme ci njum kaana lahu min al ajri dina am ci yiw mislu lu mel ni ujuuri payuk man tabi'ahu ñi nga xam ne ñoo ko topp ci njub googale waaw loolu nag bul xeeb dara mooy man bu dee man manuma man jàngale woon mais naa partagé gis nga boo partagé hadiisu Seydina Jibril bi lan la doon jàngale Seydina Jibril dafa ñëw alayhi salaatu wa salaam dinañ ko gis te gisoon nañ ko ci arba'iin mais dafa ñëw laaj yonent bi alayhi salaam lan la islam lan mooy iman lan mooy ihsan wax ma ci saa mu a ko dinu wala koo xam ki koy laaj dinu koo xam koy laaj mu ne ko léegi wax ma ci ay mandargaam signes yi mais bi mu demee li yonent bi alayhi salaam wax bi mu leen waxee dem leen seet ki ci dem léegi ñu dem gisuñ kenn. bu dee Seydina Omar quelques jours après mu ne ko Seydina mu ne ko yow Omar est ce que xam nga fi doon laaj mu ne ko allahu wa rasulu alam yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ñoo xam mu ne ko kooku Jibril la dafa ñëwoon ngir jàngal leen est dafa jàngale jàngal leen seen diine seen soobu waaye seen nga xam ne mode de vie bi borom bi bëgg ngeen soobu ci est ce que daa daa jàngale mais dafa laaj mais comme que moo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral jàngale moomu mbokki jàngale ñoo tolloo daraja waaw. kon yow seenu seenu yiw gi nekki man njàngalew man naa partager bés bu ne ma partager xadiis nit ñi gis waaw léegi nag ndax xool nañ ko xool yow loolu sa affaire yow defal borom bi mooy jottali waaw du yow yow defal rek li la war yow def ko li ci def borom bi moo koy moo koy res mais pas yow waaw nga xam ne képp ku gindeeku ndax loolu la xoolal loolu rek waaw kon nag xadiis boobu lañ <laughs> lañ sote woon ah yaa vay walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon ñu continuer kon nag mu ne woon ñu ngi woon ci fi nga xam ne ci la doon wax ne ci laa gise kon ma dajale mooy bi mu gisee xadiis yi yépp di wax yi ak boroom bi jindi benn nit jaare ko ci yow moom nga amoon li gën a cher gënee ñu cher yoo ci kaw suuf moo rek milliards yu nekk ci kaw suuf moo gën moo nga am loolu moo ko gën mu ne nag kon nag ci laa gise ne kon naa dajale loo xam ne ab tënk lay doon rek xadiis yu wér yoo xam ne day làmboo hein ci li nga xamante ne mooy nokk yoon ngir ka nga xam ne mooy sóobu ngir ki def lii jël xadiis yi def ko lu muy dox ànd ak moom ca àllaaxira xadiis yi def tamit daa làmboo li nga xam ne mooy tegginu biir yeeg sa borom ak yu biti yeeg jaam yi boole li nga xam ne moo jëm jaami'an li targhib wa tarhib fii la ñemoon di dajale li nga xam ne mooy xemmem loo tax nga xemmem sa borom xemmem ñu baax ñi xam ñu baax ñi xemmem leen wat tarhib waaye tiit xam ne sa borom fawlulu waaw xam ne am na mbugal de nabbi ibadi waaw anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim gisoon nañ ko waaw ca suuratul euh, hijr waaw kon nag mu ne mu nekkoon ginnaaw gi al imaam Yahya ibn Sharaf Abu Zakariya ash-Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala mu ne léegi mu ne ah bi mu nekkoon jaami'an lit-targhib wat-tarhib wa saa'iran wa saa'iril anwaa waaye day dajale mbooleem xeetu aadaabi saalikiin tegg ni ñi nga xam ne ñoo soobu jëm ci seen borom léegi xadiis yooyu ci xadiis kon ci yan domaine lay mu ne wax na la ko nii léegi nag mu lay faram mu lay faram fàcceel di la tojal wuy wi min ahadisi zuhdi ci xadiis yi nga xam ne xadiis yoo xam ne day wax ci dëddu àddina dëddu leneen lu dul yàlla wa riyaadaati nufuus ak xadiis yoo xam ne day wax ci ni ñuy tàggate bakkan yi ba noot ko def li koy neex du moom li neex bakkan moom nga xam ne am maarat bu ñu waaye def ko mardiyatun raadiya waaw al mutma'inna nga xam ne liy tàggat bakkan yi teg leen ci li neex boroom bi li soob boroom bi ta ta ta kontaan loo ko waaye wa tahzibil axlaaq di di di tëgg li nga xamante ne mooy jikko yi nga xamante ne baaxul ñuy fexe di ko soppeek jikko yu baax yi waaw tëgg sa bopp comme ni forgeron bi ki nga xam ne mooy cam le bijoutier boo ko joxee li nga xam ne mooy kii bu ni mu koy ni mu la koy defaraate li xumaan mu dind ko moo ko solee muy lerat rafet lool waaw muy tagg tëggat sa sa sa sa sa jikko yi yoo xam ne amoo ko gaaw a mer gaaw a kii nga fexe hadith yi di fexe di jëme ni yonent bi saa saa wax ci bañ a emporté wu gaaw mer gaaw a réactionnaire nga commencé yow di nga jàngee hadith yi dina metti début bi mais nga commencé noonu tëggat sa bopp ba ku la xamoon daaw xamaa gisaat la mais eh, sa waay dafa soppeeku léegi. léegi léegi dafa téy te saway léegi daa mën a muñ boo ko masoon a kii rek daanaka mu mbéj la léegi moom waaw kay noonu waaw wa tahdib al axlaq wa taharat al qulub waaye sellal fóot li nga xam ne hadith yi nga xam ne day fuut xol yi wa ilaajiha daal di koy wéral ndax xol doomu aadama bu feebar wóor na yàlla du ay médicament ñoo koy faj yi nag waxuñu xol bii ci biti nga xam ne boo demee médecin bi moom lay xool déedéet xol bi nga xam ne moo lay jokkale ci sa borom di takk li am solo xam ne lii moom la la borom bi di xaare ci yow te nga koy jëfe faj sa xol yooyu feebaru xol yi wa siyaanatil jawaarih waaye di sàmm di aar li nga xam ne mooy cër yi sa loxo bii du fu ma neex laay laal jigéen man jigéen laa góor gu ma neex laay tappaas wala ji góor la ji góor laa jigéen gu ma neex laay tappaas déedéet wala alalu ku ma neex laay jël ku ma neex laay dóor ku ma déedéet police laa wala kii laa boroom nguur laa lu ma neex laay def déedéet sa cër yi albatn sa biir bii nga koy sàmm ba doo ci dugul doo ci dugal lu dut lu lew waaw sa gémmiñ gi sa làmmiñ yi doo ci génn lu dut luy neex yàlla ainsi de suite sa bët yi sa nopp yi doo ci dégg lu dut lu neex yàlla sa tànk yi doo ci jeego di dox di jëm lu dut fu neex yàlla non wa siyaanati al-jawaarih wa izaalati wijaajiha daal di effacer di dindi li nga xamante ne nii mooy ak dëng-dëngu li nga xam ne mooy cër yi waaw yow sa làmmiñ da ngaa nekkoon koo xam ne saaga kat nga woon ŋaññi kat nga woon jiwgaate kat nga woon nga jàng xadiis yi waaw commencé di tagg sa taggat sa bopp fexe yooyu mu deñ ci sa làmmiñ waaw waaw wa izaalati wijaajiha daal di effacer dindi li nga xam ne mooy ak géngam wa ghayri dhalika min maqasid al arifin ak yi mel nii ci yi nga xam ne ñooy jubluwaay ñooy objectifu ñi nga xam ne ñoo nand ci yàlla ñoo xam dëgg-dëgg ñoom la borom bi may maarifa xam nand ci yàlla tabaraka wa taala léegi nag mu ne wa altazimu fiihi an la azkura illa hadithan sahihan min alwadihat mu ne nag je m'engage waaw ku bëgg a defal lii xeet yonente bi alayhi salaam <laughs> foo nga xam fa nga jëm de <clears throat> moo tax mu ne wa altazimu moo tax ma añ engagé wu man imam an-Nawawi rahimahullah fiihi ci lii may def allah azkura fu duma tudd fii ci téere bii di Riyadou Salihine min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam allah azkura wa duma fi tudd illaa lu dul hadiisan hadiis boo xam ne sahihan bu wér dëgg lay doon min al waadihaat yi nga xam ne dañoo leer nañ mudaafan ila al kutub as sahihati al mashhura ma ci toftale di ko delloo hadith yoo yële ci li nga xam ne mooy téere yi nga xamante ne as sahiha dañoo wér ka imaamul Bukhari wa muslim ah ak yi nga xamante ne ñooy euh, musnad imaamu Ahmad ak yooyu yi nga xam ne ñoo wér ca yoo yële al mashhura te ñu siiw waaw wa usaddiru mu ne te dinaa tàmbale al abwaab yi nga xam ne moom laay def ci téere bi dinaa ko tàmbalee min al al aziz ci al qur'an bi ayat al qur'an bi mooy déedéet bi ayatin karima ci laaya yoo xam ne laay toxale jële ci al qur'an ubbee buntu yi nga xam ne moom laay def waaw wa uwashihu bu ma defee lool wa uwashihu ma yahtaju ila dabtin aw sharh ma'na ma taaral maa la nga xam ne yaxtaaju ila dabtin yi nga xam ne soxla na loolu nekk luy gën a taaral mbir mi téere bi di ko gën a jox soo yi nga xam ne dafa soxla ñu maas ko nag takk ko lu leer ma def ko xam na ñoom bu bi ni nekk ñoom dañ doon maas affaire yi de comme alquran alquran au début nga xam ne dañ koy bind daa amoon ay masque ni amul woon sax tomb te damay yàpp muñ sax ñoo arab lañu woon seen la dañuy xool xam ne lii la mais bi nga xam ne ñeneen ñu dut arab ñu ngi dugg ci diine ci lañ commencé def ci yooyu parce que lax na gi erreur yi daa commencé woon di am waaw kon nag ma leeral taaral lii mbir mi gin koo jox solo maa la nga xam ne yaxtaaju ilaa doptin dina soxla ñu takk ko xam ne baat bii nii lañ koy jànge duñu ko jànge neneen ma maas ko bam leer nag aw sharhi maana walla maana boo xam ne gis naa ne amaana mu xaw a lënt ci ñenn ñi wala baat boo xam ne amaana mu lënt ma daal di koy leeral xafiyin boo xam ne bu nëbbu la bu nekk ci biir bi nafa isa ci yoo xam ne yu gànjaru la min at-tanbihat ci ay yeete ay ay ay ay ay ay yeete yu may def ay nota bene waaw yoo da koy def ne ah lii mbir mii hadis bii maanaawam lii la ngir leeral loo xam ne maanaamu sew boo xam ne du ku nekk koy mën a gis waaw mu ne wa ida qultu te bu ma waxee fii axiri hadis bu ngeen gisee ma wax benn xadis tudd ko ba pare ba ma ko tuddee ne muttafaqun dëppoo nañ alayhi ca xadis bii fa maanaahu li ma ci jublu man imaam an-Nawawi mooy rawaahu soroona ko al-Bukhari yu al imaamul Bukhari ah, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al bukhari wa Muslim al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri wa an-Naysaburi rahmatullah alayhi bu nee muttafaqun alayhi mooy ñaar ñi xam nga moom temps yi jargon bi nga xam ne moo siiw léegi c'était pas siiw temps yooyu parce que al imam al-Hafiz Ibn Hajar mi ñëwee ginnaaw gi euh, euh, kii yooyu ak gëna tënkaat affaire yi nga xam ni ko jiitoon ak yooyu yëpp daanaka mooy référence bi léegi yooyu dañ koy kii bu ne moo tax ci Bulughul Maram mu ma nee muttafaqun alayhi bu ma nee rawaahul arbaa ak yu mel noonu ak sitta yu mel noonu après loolu dafa siiwlee mais temps yooyu mooy kii voilà rahimahullah moo tax il fallait yooyu ñuy leeral waaw comme yi nga xam ne bon euh, après euh, euh, même ay ñeneen ñoo xam ne par exemple maamu imam ibnu Taymiyya al-Majd ibnu Taymiyya rahimahullah moom mu ne muttafaqun alayhi jubluwu ci lii moo tax loolu jargon la rek voilà li li am solo mooy nit ki buy tàmbali na leeral ne bu ma waxee lii lii laa ci jublu waaw léegi mu ne bu ma nee muttafaqun alayhi fa maanaahu li ma ci jublu mooy rawaahu solo na ko yu al-imaam wa muslim al-imaam muslim rahmatullahi alayhima wa arjuuta maa ngi am yaakaar in tamma hadha kitaab ndax da doon door tàmbali téere bi di ko bind nii mu ne maa ngi am yaakaar in tamma bu dee ne mat na hadha al-kitaabu téere bii di riyâdous bii may bind an yakuna mu nekk saa'iqan lil mu'tani bi muy wommat ki nga xam ne moo ko yittewoo fan la koy yombat jëme ilal xayraati ci yiw yi ci yiw yi nga xam ne moom la borom bi wootewu waaw waaw fastabiqul xayraat jiital jëkkante leen ci yiw yi yiw yooyu yal na ko fi borom bi ki yittewoo lii yal na borom bi nekk loo xam ne ah mu nekk téere bi am naa yaakaar lool ci saa borom mu nekk koo xam ne day wommat ki ko yittewoo jëme ko ci yiw yi xaajisa nekk loo xam ne day dox digganteem lahu ñeel ko day dox digganteem moom an an waa il qabaa'ih lépp xeetu yépp yu bon yu safaanoo yépp téere bi nekk ki ko yittewoo mu nekk ngir moom loo xam ne day dox digganteem ak yu yées yooyu te bon wal muhlika ak wal muhlikaat ak yi nga xam ne day al day alake waaw yi yi jural nit ki alkade waaw am naa yaakaar boroom bi nekk def loolu tamit wa ana taman imaamu Nawawi de rahimahullah sa'ilun maa ngi ñaan axan nit koo xam ne mbokk moo xam ne mbokkum jullit moo xam ne axanin boo xam ne jarañoo bi shay'in minhu ci lenn sama téere bii an yad'u lii mu ñaanal ma sama jàng téere bi fàtte ki nañ koy ñaanal mu ah, am naa yaakaar te di ñaan maa ngi ñaan bépp képp xam ne jariñoo nga ci téere bii dara nga ñaanal ma wali walidayya ak sama ñaari waajur wa mashayikhi xam nga moom moo njëkk a génn àddina ay waajuram voilà loolu waxoon leen ko ci ñi xooloon ñi nga xam ne siiwuroon nañ euh, al arba'in waxoon nañ ko fa voilà moom moo tax nit jàpp ne fii mu ne yow say parent tout le temps euh, naan yàlla na yo fi yàlla yàggal suñu kanama euh, waaw amin mais c'est pas que noonu lay demee tout le al-Fadl ibn Abbas moo njëkk a gaañu al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma am ah, te loolu moom moom moom dundal xam ko ko ñépp ko xam ñoo xam ne dañoo faatu seeni waajur na fi <laughs> waaw kon affaire bi euh, <laughs> voilà wala kon nag wali waali daya ta nga ñaanal ma sama ñaari waajur wa masaayixi ak sama sëriñ yi wa saa'iri ahbaabina ak mbooleem sanu suñu soppe yi wal muslimin ak mboolem jullit yi ak jullit ñi ajma'ina mboolem seen wala Allahi tey nag ci yàlla kese alkarim mi nga xam ne moo tedd intimaad yi mooy sama mooy sama sukkandikuwaay moom laay wéeru de wa ilayhi tafwidi te moom laa gàll sama lépp ci moom laa ko delloo de wastinaad yi te mooy sama waay wa hasbiyallah waaw wa hasbiyallah te nag ki ma doy képp mooy Allah borom bi kese moo ma doy. wa ni'ma askay wa ni'ma aka baax alwakiilu kële nga xamante ne moom la ñu moom la ñuy wàkkeerlu ci moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne walaa hawla a amul pexe ngir mucc wala hawla amul pexe ngir am ngërëmu yàlla wala quwwa amul kattan ngir mucc wala quwwa amul kattan ngir def li la borom bi tabaaraka wa taala digal illaa ludul billahi nga ci moom yàlla moom mëne al aziz mi nga xam ne moom not ci nguuram mooy am borom sañ-sañ bu rëy gi alxakiimi mooy ki xereñ ay atte mooy ki xereñe lépp mooy borom bi tabaaraka wa taala kon nag lii mooy li nga xam ne mooy muqaddima bi mooy introduction bi nga xam ne mbëm mbëstal mi nga xamante ne moom la al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala def insha allahu taala kon nag ci biir di ñëw ñu daal di nag dugg nag ci li nga xam ne mooy.